ñu jël saar bi nga xam ne moo topp ci suuratu sajda bu ñu jógee ci suuf di yéeg muy suuratu luqmaan luqmaan alxakiimu radiyallahu taala anhu wa arda moom boroom xam-xami raxmatullahi alayhim tur boo xamante ne nii moom nit la woon koo xam ne li ëpp ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ ne nekkul woon yonent salawaatullahi wasalaamuhu alayhim nekkul woon yonent waaye nit la koo xam ne boroom bi tabaaraka wa taala moo ko yenki woon ay façon xam-xam yoo xamante ne ci ko boroom bi la tabaaraka wa taala am na nag lu ñuy nettali ci ñenn ci ñoom waaye loolu siiwul kene moom Seydina Luqmaan alxakimu mi rahmatullahi alayhi wa radiya anhu ne moom dafa nekkoon koo xamante ne nii mooy ne yonent la comme niñ ko jëlee ci Seydina Ikrima waaye loolu du li gën a siiw li ëpp dañ ne loon yonent léegi nag la kañ la doon dund ak fan la dëkkoon am na ñu ne Égypte la dëkkoon am ñu ne ñoo moom juge la woon ci waa banu Israil xaritu Seydina Daawud la woon alayhi salaatu wassalaam yooyu yépp wallahu taala alam borom bi lool lépp lu ñuy wax la waaye borom bi moo xam ana lool lan moo ci gën a nekk kon suñu borom tabaaraka wa taala saar bi mu ngi ko wàcce makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima te lool moom la ñu ëpp ci mufassiruuna yi daal di wax am na nag ci ñoom ñu ne am na ñaari laaya am ñu ne ñetti laaya yoo xamante ne nii am ñu ne benn laaya am ñu ne lu wax loolu loo xam ne ñaari laaya yi am ñu ne ñaar am ñu ne benn que ne laaya yooyu ñoom madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam waaye am na wax buñ jëlee ci al imaam al Hasan al Basri rahmatullah alayhi kene am na benn laaya boo xam ne ndax mooy laaya bi suñu boroom di wax ci ñeenteelu laaya bi ne di wax foofu li ñi nga xam ne ñooy taxawal julli ak joxe zakat mu ne loolu Madina la wàcc lu tax parce que salaat muy julli ak zakat Madina lañ ko faratal loolu du lu gën a lëng allahu taala ndax loolu ñu ko farataal makkatal mukarrama moo tax daal dañu naan laa saar bii ëpp dañu ne makkatal mukarrama zaada allahu tashrifan wa takriman la wàcc suñu boroom di tàmbale mu ne bismillahi rrahmani rrahim ci turu bi tabaraka wa taala arrahmaani mi fees dell ak yër ne lay tàmbalee arrahimi yërmandeem yaatu mu ne alif lam miim lii mooy suñu ñaareelul saar boo xam ne lañu gis alif lam miim ginnaaw sajda bi ñu génn borom bi loolu am na yuñ ci waxoon kon ñu yem noonu lañ ci doon yemloo mu ne tilka aayaatu lool yi de aayaatul kitaab yi mooy alquraan jii taa ak araf yi alif miim tilka ayatul kitaabi mooy ne lii mooy laayaay yi nga xam ne mooy téere bi alxakiimi bi nga xam ne moo xereña yatte hudan mu nekk li nga xam ne njub wa rahmatan ak yërmande lil muhsiniina ñeel li nga xamante ne ñooy rafetal di jaamu seen boroom tabaaraka wa taala mel ni ñu ne boroom bi ñooñu ñooy ñan mu ne alladiina mooy ñi nga xam ne yuqiimuuna salaata ñoom ñooy taxawal julli wa yutuuna zakaata tey joxe li nga xam ne mooy zakat ci seen alal yi wa hum te ñoom bil aaxira ci alaaxira hum yuqinuuna dañu ko gëm-gëm goo xam ne amul genn sikki sàkk gu ci dugg de mu ne ulaayika gaa yoo yële ala hudan ñoo nekk ci kaw njub min rabbihim bu tukkee ci seen borom wa ulaayika te gaa yoo yële humul muflixuuna ñooy ñi nga xamante ne ñooy texe àddina ak alaaxira de mu ne wa minan yi waaye am na nag ci nit ñi man koo xamante ne nii yashtari day jënd la wal hadiis yi xam mooy waxtaan yi nga xamante ne ak wax yi nga xam ne lépp mboosóor la daf lay wëlbati ak sa boroom day tax yow dalay fàtteloo boroom bi tabaaraka wa taala lu tax mu ne li yudil la ngir mu sànk nit ñi an sabilillahi comme ko moom sànku na ba pare muy sànk nit ñi ci ci ci ci xadiisam yoo yële wax yoo yële nga xam ne day dëdduloo borom nit ki ci boromam bi geyri ilmin teg ko nag ci loo xamante ne nii teguwul ci benn boroom ba ci benn xam-xam bu tukkee ci borom bi yoon woowu mu nekk muy yoonu borom bi tabaaraka wa taala bi muy dëddale nit ñi huzuwan jàppe ko am mbóosóor daal ak caaxaan waaye jàppe aayaay alquran yii di wàcc mu jàppe ko daal mbóosóor ulaayika suñu borom joxoñ leen joxoñ bu sori ndax bon ku ñu bon lahum ñeel na leen adaabun mbugal mu muhiinun goo xamante ne moo leen di doyadal de laaya yii nag mooy lahwal xadiisi bii muy wax ne am na ci nit ñi ñoo xam ne moom la ñuy jënd mooy kan loolu ko mel ni mawlaana ibnu mas'ud waaye Abbaas radiyallahu taala anhuma waaye ki nga xamante ne ñoom Seydina Mujaahid ñoom Ikrima ak ñooñu Seydina Abdallah ibnu umar radiyallahu taala anhum wa ardaahum ñoom ñoom ñépp dañu ak ñeneen ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim moom mawlaana ibnu mas'ud moom da doon waat ñetti yoon lii la wal xadiis mooy musique mooy alxinaa u mooy musique bi nga xam ne moo siiw ci kaw suuf mu ne wallahi loolu lay wax ne daa am ci nit ñi ñoo xam ne loolu la ñuy jënd nga ne nu koy jënd léegi leer na mooy dañ doon jënd ñoo xam ne ñoo leen ay waykat lañ doon ut yoo xam ne ñoo leen doon wayal ay jigéen yoo xamante ne ñu sàggan di way loolu lañ doon ut ngir nit ñi di topp loolu di leen topp foo xam ne fu ñu ubbi rek fu ñu nekk nit ñi topp leen dootuñ déglu yonent bi alayhi salaatu wassalaam noonu la ko doon waate ne loolu la moom Seydina Mawlaana ibn Abbaas ibn Mas'ud naka noonu la Mawlaana ibn Abbaas wax ak Abdallah ibn Umar radiyallahu ta'ala anil jamii' ak ñoom Seydina Mujaahid ak gaa yooyu yépp ak ñoom ñi nga xamante ne nii loolu lañu ko tekkee ak ki moo taxit Seydina kii ki nga xam ne mooy Abdurrahman ibn al-Qasim mooy taalib imaamu Maalik boo bële fekk al-Qasim al Muhammad alayhi salaam moom moom nga xam ne moom moom mooy doomu Seydina surtout Seydina Abu Bakar la woon radiyallahu taala anhu dane woon alghina'u baatil dane moom ta euh, musique moom neen dëgg la léegi taalibe imaam Maalik bi nee na ma laaj imaam Maalik ci mbir moo male mu ne imaam Maalik ne ma mooy boroom ngir mi fa maada ba'dal yi la dolal ne ko waa ginnaaw dëgg mooy noonu la ko tontoo lan moo fa ne lu dul neen kon kay afa haqqun huwa léegi yow dama lay laaj est wala déet léegi mooy loolu la kon loolu mooy caaxaan googu nga xamante ne nii mooy moo moo lëmbi dëkk bi gars yi nag noonu lañ doon def waa Makka dañ doon ut ñoo xam ne ñoo doon way bu ko defee bu yonent bi alayhi salaatu salaam nekk fee di wax ñoom ñu indi ab waykat fee bu ko defee xam nga nit ñi moom yooyu da leen a neex ñu dem comme niñ koy gisee léegi rek wa minan naasi am na ci nit ñi man koo xam ne yashtari rahwal hadiis yi léegi bu da koy jënd nan la koy jënd ci ay cassette mooy temps ya cassette di am ay bande temps ya cassette di am waaye dañ koy jënd ay streaming dëgg dugg ci biir kii dugg ay site yoo xam ne dañuy jaay ay li nga xam ne album yi di ko jënd ak lu nekk ngir lan li yudilla an sabilillah sànq nit ñi moo tax boo gisee musiciens yi ñoo ñi gën yàq monde bi ndax mooy caaxaan dëgg la ñu def nit ñi da leen di fàttaloo la li nga xam ne mooy borom di tabaraka wa taala moo tax Mawlaana nu mason doon wax ne mooy ne moom mbir la moo xamante ni gis nga musique gii day day saxal ci xolu nit ak naafiq boo moytuwul fële lay jëmee ndax da ngay mujj koo xamante ne nii déglu alxuraan ci boppam nga dul man mooy loolu moom simple na mooy seetlu leen koo xamante ne nii dafa sëgg ci musique yi foo ko fekk cassette bu génn bande bu génn mokkal na mooy son bu génn xam na ko kooku. c'est c'est tellement jafe xolam boobu alxuraan di fa ne te tamit day nekk koo xam ne moom boo koy tuddal alxuraan da koy gêner parce que mbugal yi mooy musique bi nga xamante ne nii moom la nekk noonu le waaye am na ñeneen ñu ne mooy kii ki nga xamante ne nii naa si bokk na ci am na ci nit ñi mooy yéefiru màkke yi man koo xam ne yashtari day jënd lahwal xadiis yi mooy lan mooy euh, euh, kii an nadrum nul xaaris bo kàccoor bu mag boo bële même bu dee xadiis bi ñuy nettali mooy amul sanad quoi sanad bi wérul comme waaye imaam at-Tabari ñoo ñu ngi koy tudd waaye amul kii waaye loolu imaam Ibn Ishaq nettali na lu mel noonu waaye moom itam ci façon nettali yu mel noonu rek ne waaw këni moom an-Nadr ibn al yàgg nañ ko fi gis ci kàccooru Makka yi Nadrun Zuhayrun mooy ba imaam Sayyid al-Hajj Malik radiyallahu ta'ala anhu doon tudd ñi nga xamante ne nii mooy mooy ashaddu durran tuddoon na ko ñi gënoon a tar bugal liñ doon teg yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak ñi ko gëm moom na am Nadr ibn al da doon dem Sham dem foofu ak Perse yi réewu pers yi temps yonent bi alayhi salaatu wassalaam di woote dem fa déglu fa li nga xamante ne nii mooy nettali ñoom mooy seen buuru pers yoo yële ak ñoom ay ay ñoom Rustum ak ñoom Isfandiyaar daal di koy mokkal jaal mooy day dépenser xaalis bu bari ngir dem ngir man bu ko manee nag da ñëw fekk yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu newee ci kaaba gi foofu di wax ak nit ñi di leen wax alquran mu naan leen hee yéen ñii kaay leen ngeen déglu li may wax si Muhammad mii alayhi salaatu wassalaam ginumaa rafet li may wax bu ko defee nit ñi bëgg ñëw ci moom mu leen di nettali li nga xam ne mooy mooy mooy épopée mooy jaar-jaaru ñoom Rustum ñoom Isfandiyaar ak Malikul Akaasira yi muy Kisra yeeg ak gaayoo yële kooku le moom la te moom lañ faatoon Badar ca yoon wa bi nga xam ne ci lañ dëpp moom an Nadru ibnul Haaris alayhi minallahi ma yastahiqu kon mbir maa ngoongu ñooy lii la mu nga dégg nag ñenn caaxaankat yi léegi ci ñi nga xam ne suñu mooy jamono ji léegi nga dégg ñenn ñi bu ñu koy nettali mbir mi dañuy mel ni mel ni mawlaanam nu Mas'ud kese moo ko wax ba pare naan moom da doon teengal walla iyaadu billah te ñooñu ñooñu dañ maa ja damaa foog ne seet bopp yi dafa dafa dafa dafa wëlbatiku mawlaana ibn Mas'ud radiyallahu anhu nga xam ne nee na moom yonent bi alayhi salaam moom la waxoon benn nit ci saxaaba yi bu ne ko woon yow dindil naa la gi sama kër sama néeg heure bu la neex ñëwal ba kera ma la koy dindil te dindeelu ko mooy ki nga xam ne mooy saaxibu sibri mooy saaxibu sawaadi moom moo doon yor li nga xam ne njege njegenaayu ak dal yonent bi alayhi salaam fu ma sa nekk moo ko doon téye li mu jàng ci al ci yonent bi alayhi salaatu salaam ba Seydina Ali ibn Abi Taalib ne yow mii daal Abdullah ibn Mas'ud kees la goo xam ne dañ koo feesal xam-xam ak te loolu yow nga ne waajooju moom day teengal quoi te duñu la wax mukk ne Abdallah ibn Abbas Abdallah ibn Umar radiyallahu anhu ak liñ la wax léegi ci imaamu Maalik rahmatullah alayhi ak ñooñu ñëpp ñoom Seydina Mujaahid ibn Jabrin ak ñooñu ñëpp ñoom Seydina Saïd ibn Jubayr ibn Jubayr ñoom al-Qaasim ibn Muhammad ibn Abi Bakrin radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahum ñooñu ñëpp dañ lay nëbb ko duñ la wax ne ñoom it loolu la ñu wax wal iyaadu billah ndax lañ ngir samp li nga xam ne caaxaan gi nga xam ne ci lañ nekk parce que dañoo gis kilifa yu bari ñuy woote naan ci diine lañ nekk naan sax ñoom la ñuy war a kii ñoo nag da ngeen dàq déglu musique te boo leen di dégg xam ne kii déglukatu musique la parce que ni muy waxe ak tamit naan diw yow kontaan naa ci bi nga génne yooyu yëpp day wane ne léegi nag ñoom problème bi mooy diw waaw maamam ak baayam nan lañ man a waxe moom li mu doon def du noonu moom miiti di seen sët dañ naan ma ne mbir mi mooy la Seydina Ali ibn Abi Talib waxoon teg leen dëgg radiyallahu anhu teg leen dëgg ba pare ku ñëw ngeen jaarale ko ci dëgguk alquran ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam